abu zakariya yahya ibn sharaf annawawiyu ad-dimashqiyu ash-shafi'iyu rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil muwaffil xamsiin baabul xawf kon insha allahu taala ginnaaw bi ñu jeexalee ci jotaay bi ñu génn garab numéro quarante di ñeent fukk ak juróom ñeent doon wax ci dawal àtte yi ci nit ñi ci li feeñ kanta seenum mbóot ñu bakkook seen boroom tabaraka wa taala ñu mujj woon cee gis xadiisu trois cent ak juróom ñeent fukk ak juróom te jëloo woon ko mu ne woon waan Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud radiyallahu anhuma annahu qaala sami'tu Umara ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaqul inna naasan kaanu yu'xazuuna bil-wahyi fi ahdi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu jeexe walillahi alhamdu wal minna ci kaw noonu la ñu jeexale woon buntu boobu tey comme niñ ko digge woon annoncé woon ko moo ñu gis bunt bi ci tegu muy numéro cinquante chapitre cinquante wala garab numéro cinquante ci tool bi ci garab ci toolu nit ñu sell radiyallahu anhu waj'alana allahu minhum amin mu ne baabul xawf buntu bi al imaamu an-Nawawi rahimahullah mu ne baabu buntu al xawf ku ñuy ragal yàlla ragal yàlla buntu bi mooy wax ci ragal yàlla dëgg-dëgg ragal yàlla waaw waaw la crainte révérentielle doon <laughs> la ko nasaraan bi woowe ragal yàlla crainte révérentielle léegi nag mu tàmbalee <coughs> mooy li mu waxoon alquran wàllu njëkk bi ci garab gi après daaru jàll ci wàllu bi ci tegu muy xadiis fii nag aaya yim indi moo ëpp yi ñu jàll yépp amul benn bunt bu ci am ay xa ay aaya yu toll ni bii ah, waaw <laughs> ah, aaya yi moo ëpp yi ñu mas jàll yépp amul bunt bu am aaya yu toll ni kon muy tàmbale insha allahu taala kon fa yaqulu al imaamu al xaafizu al xujjatu al alamu muhyiddin Abu Zakariya ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala mu ne qaala Allahu ta'ala wa iyyaaya farhabuun suuratul baqara aaya 40 mu ne borom bi nga xam ne moo kawe te yéegul nee na wa iyyaaya te man dong farhabuun na ngeen ma tiit na ngeen ma ragal na ngeen ma ragal de ragal leen seen borom de hmm. tey wallahi bu ngeen xamee seen boroom bi ngeen ko ragal ak a sañ te kenn amul sañ-sañu borom bi namm dara ci jaam walla lu mu namm kenn tax du am amul <laughs> waaw te nekkal nag mbokk ku la neex mën na laa mbugal ku ko weddi laa jël Abu Lahab <laughs> Abu Lahab fii mu ne kuy kuy wax fii moo ko gën a jege yonent bi alayhi salaam <laughs> lu mu ko jari tous <laughs> la ila waaw Abu Lahab moom mi nga xam ne bés bi yonent bi alei saatu salaam ganee àddina dafa kontaan ba ba libéré jaam bi ko annoncé ne ko sa doomu mbokk bi de am na doom Abu Lahab daa kontaan ba ne ko libre nga libéré naa la ndax kontaan <laughs> lu mu ko jariñ si am na lu mu ko jariñ dara dina ko wàññil fa mu ko dugal mbugal ma saa bu bés boobu joxee muy bésub altime des nañ ko ko wàññil tuuti waaye est-ce que tee dugg sawara <laughs> illa Abu Lahab ibn Abdil Muttalib Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib kon nag ah na borom bi moom <laughs> léegi nag yow na nga seet nag sa sa sa benn mbokk bu tax ngay mooy yàlla waaye sa maam wala sa nàngam laa ilaha illa allah kon mu ne kon wa iyaaya kon man dong farhabuun na ngeen ma ragal loolu aaya 40 xam nga ci suuratul baqara imaam doy rek la ci jël waa banu israil la doon wax mu ne yaa bani israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi awfi bi ahdikum wa iyaaya farhabuun nii la ko waxe mu ne yaa bani israil yéen waa banu israil yéen doomu israil i sayidina di sayidina yaqub ibn ishaq ibn ibrahim alayhi salatu wassalam waaw uzkuru fàttaliku leen wan naa la ci suñu xeet bii mooy képp koo xam ne sa sa sa baay wala sa maam ci diine lañ ko xame woon buñ nee yaa bani Israël yow dañ cee war a dégg sa bopp waaw dañ cee war a dégg sa bopp yaa bani Israël da nga cee war a dégg sa bopp waaw mooy sa baax sa maam wala sa baay bi newoon ci lu baax yow mii doomam ñëw déglu yaa bani Israël te nag sa maam joo man di am Seydina Israël a ko féete kaw ndax moom yonent la woon alayhi salaam te sa maam du yonent mu ngoo xanaa sax maam bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam yaa bani Israaïl yéen doomu Israaïl yéen ñi nga xamante ni seen baay di deñ doon doon deñ di Isra di dem ci boroomam jokk ci boroomam te du te te masula dog waaye waaye uzkuru dee leen tudd day fàttaliku ni'mati sama xéewal ni'mati allati sama xéewal gi nga xam ne an'amtu alaykum moom laa leen xéewale waaw xéewale leen muy waxee ne wa anni faddaltukum ala al-alamin comme ni mu waxoon maa leen gënale ci seen doomi jamono tànn leen tànn ay yonent génnee ko ci seen biir jël sama kaddu di leen jox mu leen di alimenter fil ghuduwi wal asal ci guddi yeeg ngoon yi di leen gide ay way ak li mu def ci yéen xéewal yim leen defal ak mboomi njaam ya ngeen newoon mu gën leen ci ca Firawna ma nga xam ne moo leen doon toroxal di ren bi seen doom yu góor yi tey bàyyi seen doom yu jigéen yi ñu dund ak yooyu yëpp ay waay yaa bani Israël waaw uzkuru fàttaleku leen tey tudd ni'mati ni'mati allati an'amtu alaykum sama xéewal gi nga xam ne man seen borom moom laa leen xéewal wa awfu bi ahdi pacte yi ma jëloon ak yéen matal leen ko waaw di ma jaamu jàppale samay yonent alayhimu salaatu wassalaam te du ngeen leen trahir te diina ji ñëwoon du ngeen ko génn ngir dara wala tashtaru bi ayati samanan qalila te sama aaya yi du ngeen ko jënde poñet mu ndaw mu ndaw mu moo xam ne jariñu dara ndax lépp loo jënd sa diine wallahi jaru ko mu ne nag bu ngeen ko defee nag aw uufi bi ahdikum man de seen boroom dinaa matal li nga xamante ni moom laa leen digoon que bu ngeen newee ci sama yoon loolu laa leen di récompenser daal di leen koy buuñaawe daal di leen koy faye wa iyaaye ta man dong farhabun da ngeen ma ragal waaw bu leen ragal sàmbaak dembaak ay maan ak Nicolas ak ah ak ak ak Yerusalim mukk yéen dee leen ma ragal man dong waaw loolu kon mooy aay bi njëkk indi di wax ci alxawf gis nañ ragal yàlla kon mu ne wa qaala taala al imaamu nawawi rahimahullahu taala mu ne borom bi nga xam ne moo xawete yéegul nee na inna batsha rabbika la shadid suratul buruj aya douze mu ne borom bi xawete yéegul nee na wa la shadid mu ne inna batsha dëgg-dëgg gi sa rabbuka sa boroom rabbika batsha rabbika sa téyam boroom bu jàppee nit ba di ko mbugal laa ilaha illa allah la shadid ak a tar hmm, ko weddi laajal waa aad <laughs> waa aad <laughs> waa samut wala firawna dil awtaad <laughs> ñoom ñoo ñépp nga xam ne alladina taxaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad lu mu ci teg fa sabba alayhim rabbuka sawta azab waaw sa boroom daal di sotti ci seen kaw yi yar yi mbugal inna batsha rabbika la shadid waaw sa jàppum boroom sa châtiment borooma dulura tey ku mu jàpp ba di rëq sa ndigg di nga xam ne am nga problème kenn du la du la wongo mu waxaat wan ah te amul kenn ku naan ko manoo ko fee defe wala borom bi doo ko fi defe mukk <laughs> ñépp ay jaam lañ li mu nam kes say dox waaw mu ne wa qaala taala mu tekki beneen waaw Allah mu ne borom bi ka te yéegul nee na wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima inna axdahu alimun shadiid inna fi daalika la aayatan liman xaafa cadaabal aaxira daalika yawmun majmuucun lahu nnaasu wa daalika yawmun mashhuud wa maa nuaxxiruhu illaa li ajalin macduud yawma yaati laa takallamu nafsun illaa bi-idnihi faminhum shaqiyyun wa sa'iid فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق voilà suuratu Huud alayhi salaatu wa salaam aaya 102 ba 106 laa ilaaha illallaah mu ne boroom bi na wa kazaalika gis nga na ko noonee nag naka nii ma leen nettalee ñii nga xam ne dañ fee jaaroon doon mooy yàlla ba sama tarub mbugal daal di sotteeku ci seen kaw naka noonee rek axdu rabbika nag mooy sa njàppum borom bi doon wax fee sànq ne inna batsha rabbika la shadid naka noonu nag naka nii rek nag la sa njàppum borom yow Seydina Muhammad nag demee waaw ida axada al qura bés bu jàppee euh, mbox yay yay yay balbal lu ci kaw suuf li mooy yàlla comme ñi mu lim fii ci suuratu Hud bi ba pare ne gaa yi tooñu ma leen de wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay lamma jaa amru rabbik wa ma zaaduhum ghayra tatbiib waaw mu ne naka nii la de tooñu leen de wa ma waaye li am ba des seen bopp lañ doon tooñ booy mooy yàlla yàlla ne la jaamu ma nga bañ mais koo ko def la ilaha kañ ko def mais ko affaire bi ci kaw kan lay këpp laa wax loolu dong mooy lañ la kan kan kan kan kuy encaisser yow de yaay encaissé lu mat sëkk nag mu ne nag na ko noonu la nag axdu rabbika mu ne wa ma zalamnahum tooñu ma leen de waaw waaye xam nga lu def li am ba def ñoom seen bopp lañ doon tooñ te nag fama arnat jariñu leen tus anhum jariñ leen dara dara dara alihatuhum gis nga seen xërëm yañ doon jaamu wala nit ñañ sampoon place yàlla bay mooy yàlla ngir déggal ñooñu leen di fi bàyyi tere yàlla yi di ci xuus parce que ñoom diwa tax ah allati ya nga xam ne yad'una moom lañ doon jaamu gi leen topp min dunillah wëlli fi yàlla min shay jaruñu leen dara lamma am amru rabbik ba sa mbiru boroom dëkkee diggee muy seen dogal ba mu ne woon dina leen mbugal bu ñu génnul ci ci ci seen kéeféer wa ma zaaduhum te ñoom ñoo ñële sax yokkuñ leen ghayra tatbib lu duluk alkade waaw xam nga dafa lim yonent yi fi jaaroon waaw wax ku nekk na nga mujje ah, waa Samud avant ñoom Seydina Nuux tudd na ko tudd ay mbiram ak la leen dal ca mbënd ma waaw gaa yi faalewuñu ko mu bare wax waa Aad la leen dal ñu bañ ba mbugal mi agsi waa Seydina Saalih tamit ñëw ak la leen dal ba li nga xam ne mooy mbugal mi fekk leen waa kër Seydina Ibrahim alayhi salaam bañ ko dugalee ca saal ca ca ca taal ba ah mooy mooy ba mooy mooy ba mu ñëwee euh, euh, nettaleem ba ko malaaka yi dikkee dikkale ak waa qawmu Lut muy wax ak ñoom ci wàllu xaw waa kër Seydina Lut jarbaatam bi ak ñooñu seen seen mbonte gañ ne woon ak la leen ci dal loolu ba borom bi tuddee noonu tudd waa Madiana muy waa kër Seydina Abu Madyana ah Seydina Shu'ayb alayhimu salaatu wa ak la leen bañ ko bañalee ci la rek tëj mbir mi ah, ne mbir mi nag lenn la <laughs> wax waa Firawna waa kër Muusa wax Firawna waaw <laughs> im naan ilaa Firawna wa mala'i bi mu leen yónnee ñoom ñaar. fattaba'u amra firawna nit ñi au lieu ñu topp Seydina Muusaa ak Haaruun alayhim salaatu wa salaam ñu topp mbiru firawna mu yées mi te wa maa amru firawna bi rashiid te mbiru firawna du lu jub de mukk waaw moo taxit yaqdumu qawmahu day conduire ay ñoñam yawmal qiyaama bisub taxawaay ma fan ta safara la leen jëme wa fa awradahum an-naar wa bi'sal wirdul mawruud léegi li mu diggal ñépp nag la ne nag man tooñu ma leen waaye li am ba def seen bopp lañ doon tooñ seen mooy yàlla ga seen bopp lañ ko defoon waaw seen mooy yàlla ga seen bopp lañu ko defoon waaye defuñu ko woon seen borom léegi nag ci la doon waxe nag ne wa kazalika gis nga ne que nii nag axdu rabbika mooy rek sa njàppum boroom xeet yi mën a limal fii te ñu résumé ko nii ak mbugal ga ma leen teg lii mooy sa njàppum boroom yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam idaa axal ahadal qura kay bu jàppee gox yey mooy yàlla wa hiya fekk ñu ngay bokkaale seen borom di ko moy oh luy xew inna axdahu alimun shadid gis nga jàppam mbugalam ak ak tar alimun gu méttee métti la shadidun ku tara tara tara tar waaw mu ne nag inna fi zalika gis nga nekk na nag ci lii la aaya mandarga la de muy wone sa kattanu boroom sa sañ-sañu boroom yow jaam bi yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waale yow jullit bi waaw waaye ngir lan kan moo ciy gis ne lii mandargaam boroom li man xaafa azab al axira ki nga xam ne ragal na te gëm na waaw xaafa mu ngi noon dikk na waaw suñu bunt bi su lëkkaaleeg buntu bi mooy baabul xaw fi ragal ragal mbugalum yawmal qiyaam bés bu jaamuwul boroomam bala ka ko nar a fekk ëllëg mu ne daalika gis nga loolee nag yawmun majmu'un lahu an-nas gis nga bés boo bee muy yawmal qiyam bés la boo xamante ne nii majmu'un lahu an-nas fa la ñuy dajalee nit ñi waaw ñoom ñépp la ñuy dajale ngir pangaleen dajale leen mu ne bés boobu wa daalika yawmun mashhud mooy bés boo xam ne bés bu gaa yi fekk la mooy ñépp a koy fekk kenn du absent ana diw non diw nag da xam ne diw yi lay absent non non non xam nga daje yi moom ndajey <laughs> àddina wallahi loo mobiliser mobiliser mobiliser am nañu dul ñëw am nañu dul ñëw foo dégg ñu naan euh, xew diw ma moom keroog daanaka ah waa njàmbur ñépp ba nekkoon foo sànni mbàtt mu xam nga ne loolu waxit la xewu diw ba keroog waa Lyon ñoom ñépp a teew waaw foo sànni mbàtt bu takk yow waxuma la dara biir sénégalais yi rek ñu ëpp sénégalais yi biir Lyon ñëwul <laughs> waxatuma la ñoom Nicolas ci Christophe yi nga xam ne ñoom yooyu yëngalu leen quoi ñoom ils se battent à leur waaw waaw président woote Firawna li mu doon bandi bandi bu woote woon dina am ñu dul ñëw dina am ñoo xam ne mënuñoo ñëw am ñoo xam ne ñoo jàpp ci dëkk bi am yoo xam ne liggéey yoo xam ne ñu koo ba waaw mais bés bii suñu boroom nag lay bés bii moom mooy exceptionnel waaw gis nga aj boroom bi nee na kaay gaa yi ñëw mais ñam jox ndigal ne ñooy ñëw kese yi ñëw waaw ña fa nekk ñi nekk julli te te demuñu ñoo ñoo ñafane waaye nag bis bii di yawmal qiyam mu ne zalika yawmun majmu'un lahu an-nas oh! bii mooy bés bi nga xamante ne nii dañ ci la ñuy dajale nit ñi hmm. waaw ci lañ dajale ñoom ñépp mooy mbir mi ñoom ay complément d'objet direct la ñuy du ñoom ñuy ñëw ah parce boo leen bàyyi woon du ñëw borom bi lépp yu mel ni yow de toute façon manoo ci dara gis nga benn ouragan buy jàll ngelaw loo xam ne il ravage tout sur son chemin nit ak garab mag lu nekk mu tëll waaw lu nekk mu tëll faxas moo raw loolu nag nga xam ne yow boo fa newee nekkul yow fi la ngelaw liy sànni du yaa ko yaa koy choisir yaa koy tànn déedéet fam la fam dong ngay dari bu yow yaa ko choisir de ngelaw lee lay yeru ba ilaa masha allah ni la fa rëll dal la nga duur la foofu ndi yow it moo tax yawmal qiyaam ku fay dem kuy faatu bu yow yaa koy tànn wa yawma turja'una fihi ila allah suñu waroon ne fàttali ko leen bés bi nga xam ne ci lañ leen di delloo <laughs> ay complément d'objet direct ngeen képp ko jàpp ne àddina bii walla di balbal loo ko réeréelu parce que am nga pouvoir ñu lay jay nga foog ne yow yaay def yaay buuma ko bummi ñu naan c'est le roi c'est nangam muy muy signé décret waxoon nañ la fi le sayyidna Harun ar-Rashid al al-Abbasi waaw moom mi nga xamante ni nii da doon toog xilaafa gi nim réyewoon niir yi nuage yi di jàll di jàll mu naan ko yow nuage bi dawal demal fu la neex nga xam ne da wax nuage bi ne ko yow nuage bi mu koy romb ci asamaan si di dem di na di dem nuage yu bari mu naan ko demal fu la neex nga wàcce foofu sa taw foo mën a wàcce sa taw taw ba ngay wàcce gàncax da ngay génne la ci war a génne comme xaraaj lii génne ñu war ma koo indil man xalifa bi dinañ ma ko indil te fii laay toog te yaa ngi nii di ma romb <laughs> mais bés ba nga xam ne ci lay génn àddina fa goo xamante ne nii mi ne sindi commencé ca cati indo inde dem ba Espagne Andalousie lépp lépp muy borom lépp muy borom lépp muy borom waaye bés bi nga xamante ne nii ci lay génn àddina mu ne allahumma yaa man laa yazuulu mulku irham man qad zaala mulku waaw mu ne allahumma yow sama borom yaa man laa yazuulu mulku yow mi nga xamante ne nii sa nguur du deñ du fi jóge mukk du tox waay waay irham yàlla na nga yërëm man ki nga xamante ne nii qad dëgg dëgg kay zaala lay nax saay mul ko koo góoram jeex na waaw waaw mu ngi noonu mooy ne mbiri loo man di am bés dina jot dañ lay yóbbu du yow yaay kii lañ lay jagat jagatee génn la néeg ba nga doon tëdd fauteuil yu feutré nga doon toog yére ya nga doon sol mu valeur lool lañ lay summil montre ba nga xam ne ku la gisoon gis moom waaw bokk see gën tedd dañ koy tekki tekki la lépp dara du la topp lu dul yére bi nga xamante ni moom lañ lay dencaaleel wala malaan niñ lay suule loolu képp lay topp jeex na kon gars ay complément d'objet direct lañ ay complément d'objet direct lañ mooy ne du ñoom ñooy def de mais dañuy dañuy def mbir yi ci seen kaw waaw kon mu ne bés la boo xam ne majmu'un lahu an wa zalika yawmun mashhur bis la boo xam ne ñépp a koy fekke ku baax dina ko fekke ku bon dina ko fekke waa asamaan dinañ ko fekke waa suuf dinañ ko fekke yashhaduhu al-awwaluna wal ñi njëkk yàlla njëkk bind fii dinañu fi ko fekke ñi mujj dinañ ko fekke waaw malaaka yépp yi ñëw kenn du absent gis nga malaaka yi xam xam nga ak fa nga nekk ak sa position bés boobu wallahi malaaka amul benn malaaka boo xam ne lu dul borom bi dina ko indi kër ñéppay teew hatta seen sang al ruux keroog il sera mobilisé ah xanaa borom bi waxul yawma yaqumu ruuhu wal malaa'ika saffan laa yatakallamuun illaa man adina lahu ar-rahmaan wa qaala sawaaba tay bis boobu malaaka yi dañuy def ay descente yoo xamante ne nii danga naan mais xanaa ñii duñu jeex xanaa ñii duñu jeex waa asamaan première bu ñu wàccee kese ñoom kese ñoo ëpp nit ñi génn ñi nga boole leen <laughs> gaa yi foog ne mais xanaa nag lii moom mooy borom bi leen mu ñëw àttañu mu ne non gaa yi ne ko non <laughs> seen borom ñëwagul beneen suuf balaa beneen asamaan si malaaka yooyu wàccati gina ñoom ñooy ëpp malaaka bu njëkk bi kii asamaan bu njëkk bi malaaka deuxième yi ñoom ñoo ëpp fu malaakay premier yi ñoom dañ leen di wër ndomba ma bari waay malaaka troisième asamaan yi bu ñu wàccee noonu lañu ëpp ñoom tamit malaaka deuxième asamaan noonu lañ koy topp di ko topp di ko topp ba fekk asamaan yi jeex takk malaaka yëpp sàpp yow fooy rëcc borom bi ne yaa ma'sharal jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtari as-samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bi sultaan ah tey <laughs> ne yéen waaw yéen jinne nit yéen mbooloom jinne yi nit ñi in istata'tum bu dee ne am ngeen kattan am ngeen pouvoir an tanfudu ngeen rëcc min aqtaris samawati wal ard ci goxu asamaan yeeg suuf yi jaar fi ba rëcc ma man borom ayu fanfudu def leen <laughs> def leen ñoo première malaaka yi ñëw kese malaaka première asamaan ñoo wër jinne yeeg nit ñi kenn manu la rëcc imaginer malaaka yoon malaaka deuxième asamaan ñëw wër ñooñu tamit ainsi ay kii yoo xam ne sàppe yu garaaw yoo xam ne wër ñëpp affaire yi gaa yi kenn doo xam nooy waaw wa anatil wujuhu lil hayy al qayyum keroog ñëppay njattulaax ngir ki nga xam ne mooy kiy dund ta taxawu jaam yi kon nag mu ne bés boobu bés la boo xam ne yow yawmun mashhud bés la boo xam ne ñëpp ba koy fekk benn absence du am waaw yow koo ma sa digg rek malaaka jinne nit bés boobu mu ngi fi soit rek nga mën koo gis wala doo ko gis mais moom fa ngeen ne mahshar ardu mahshar suuf si borom bi pang nit ñi fa la ñépp yi dajaloo tubaddalu ardu ghayru ghayra ard was samawat borom bi nee na bés boobu la ñuy suuf si du bokk suuf sii de wa samaawaat ak asamaan yi wa barazu lillahi alwahid alqahhar ñéppay feeñ ellu boroom bi nga xam ne dara masula nëbbu ci moom pakk boo xamante ne nii fa la ñépp di ne comme liñ waxoon amul bon man je ne plus bon utal leen ma chaise quoi parce que quand même mais ce soleil là inconfortable ah après loolu sax ñëwee woo wax kenn du la tasma'u illa hamsa doo fa dégg sëqat doo ko fa dégg riksa doo ko fa dégg sawaay ñépp banaan tag kenn bu ñemee wax la yatakallamuun kenn du wax illa man adina lahu arrahman ku dul ko borom bi jox ndigal moo wax muy ruux wa qaalata buy wax sawaa baalu leer nañ lay wax <laughs> ci ngay xam ne ay waay yawmal qiyaama wolof war nañ maa wax ban lañ ko jële wallahi ku nekk tariixa ba nga bokk amal nga sa sa yawmal qiyaama bokk boo xam ne moom seen sëriñ dafay aat <laughs> na baax wallahi lii boroom di wax mooy am <laughs> waaw kon nag mu ne <laughs> mu ne wa gis nga nag bés bii yawmun mashhuud bés la boo xam ne ñépp a koy fekk waaw kenn du absent loolu mooy wax ji de ku baax di nga teew ku bon di nga teew malaaka dina teew nit dina teew jinne dina teew ma du ñoom kese rab yi sax dinañu teew kero xar mi sax xar yeeg bëy yeeg ñoom ñépp teew ñépp ay teew <laughs> Allahu akbar kon nag wama ak axiru su rob na ne gis nga bés boobu yéexewuñu ko illaa dul illaa ludul li ajalin maadud waaw ngir àpp boo xam ne takk naa ko dogal naa ko ne ca lay xewe lu ngeen yàkkamti yàkkamti nag bu jotagul xewagul ndax borom bi yàkkamtiwul ngir yàkkamte ku mu man di doon waaw loolu affaire yi day am di metti gaa naan mais xanaa borom bi gisul lim da yaa xamul dara looloo ngeen suuf wax dëgg waaw yaakaar ngeen ne dara di xew mu metti ci yéen tax na borom bi la mu bindoon ci dogal ne lii mooy am lii mooy am jamono jii la lii di xewe lii di xewe fexe ngeen yéen seen lu leen metti tax borom bi repoussé affaire bi mukk waaw. wamaanu ma nu'akhkhiru gis nga bés boobu yéexewuñu ko illa li ajalin ma'dud lu dul ci bés boo xam ne dixal boo xam ne ab boo xam ne dañ koo takk dañ koo teg dogal nañ ko waaw mu ne nag bés boobu yow ma yaati gis nga bés boobu buy ñëw laa takallamu nafsun illa bi idni kenn wax waaw bés bu ñëwee yow man xiyaam moom laa doon wax sànq ñépp taxaw foofu baax na toog leen foofu rek way leen lu leen neex ci seen way yi ngeen xool bu bés boobu ngeen seet hmm. da di dox dox lu mel ni jàmm ngeen alxuraan te tous les jours ngeen ay yi presque bu leen ci wàcc kaamil ngeen dëkk <laughs> li ci ndee kay mooy xanaa nag eh, eh, yawma yaqumu ruuhu wal malaa'ikatu saffan jàng ngeen ko nag xanaa nag soriwul suratul buruj laa yatakallamuuna kenn du wax wala ah eh, balaa buruj na ba way lu dul nga soob bi te kooku mooy ruuxa mooy porte le grand porte-parole te li muy wax waqaala moom mais buy wax sawaaba bu kenn yaakaar ne ay waxi par par loo lay wax sawaaba du jub pat kon nag bi fii nii laa takallamu nafsun benn bakkan du wax kenn du bi bi <laughs> illa bi idne lu dul ci ndigalu yàlla te ndigal lool moom la la wax ci suuratu naba laa yatakallamuuna illa man azina ka nga xam ne moom la jox ndigal te mooy chef ruux kon illa bi idne lu dul ci ndigalam waaw fa minhum mu ne nag gis nga bu keroogee lii moo fa am ñaari kuréel yi moom la wax te saar bële ne fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir benn kuréel bi àjjana la jëm beneen kuréel bi sawar la jëm moo tax mu ne fa minhum ña te loolu génnul ci ñaar mooy nit ak jinne la malaaka yi dañoo ñëw borom bee leen fa indi ngir ñu xikma bu tax sagesse bu tax waaye ñoom ñëwul ñu leen di àtte malaaka yi kenn àttewu leen togguñ leen jëf xar yeeg ba yéeg yooyu ñoom bu leen àttee ba ñu pare ku nekk xar ma mbëkkoon meneen xar mi mu fayu xar ma amoon béjjén mbëkk meneen bi dañuy wax mu fayu bu ñu paree ñoom ñépp ñu def leen suuf bu weroogee nag la yéeféer bi nag gis bàyyi may di nekk suuf ñu ne eh wa yaqulu al-kaafiru yaa laytanii kuntu turaaba yéeféer bi ne waay waay waay ak a neexoon yii koo xam ne bi muy dund fii boo ko nee mbaam mu rey la hee mbaam mi fas wi nga doon jaral na laa rey mu ñëw ba yowmal qiyaam gis ne affaire yi ñàng na mu gis ñoo li nekk suuf mu bëgg a devenir mbaam <laughs> ay way ak a neexoon ma di mbaam waaye ba mën a seey comme ñépp mu jeex maa waroon a doon bëy ay way jële waaye bëyam a gën maa waroon a doon bëy <laughs> wa yaqulul kaafiru yéefir bi naan yaa laytani ak a neexoon ma nekkoon way turaaba nekkoon suuf bañoon a fekke bés bi wala ma ko fekkee ba luy xaw ñay nekk suuf ma nekk ak ngoon alors que loolu moom mooy li nga xam ne du nekk <laughs> waaw kon nag bés boobu kenn du wax am na ci ñoom shaqiyyu waaw ni dafa texe di wa sa'id ak ku texe ñaar yoo fa am waaw lii rek ka fa am texe mbaa texe léegi nag nu muy demee ci ñoom mu ne fa amma alladhina shaqu gis nga gaa yi nga xam ne dañoo texe bi wal iyaadu billah ña nga xamante ne nii ragaluñu woon seen boroom doonuñu woon jaamu seen boroom toppoon seen bakkan ak intérêt yi seen intérêt yi bakkan ak intérêt yi ñoom daaw ak ñoom Nicolas ak ñeneen ak yëkku xamaa ba tax ah jaamuwuñu ma ñooñu xam nga luñ fay am di fafin naar ñoom ca safar lañ jëm waaw lahum dinañu fa am bu keroogee boo leen gisee ca biir safara zafir zafir mooy yuuxu ya nga xamante ne nii mooy dënn ya bu yëngatu réerum dënn ya waaw waaw wa shahiq ak li nga xamante ne ni moo jóge ci seen put ya bu ñuy yuuxu waaw onk yaag kiitaa nga gaat yu metti ya ñuy dal seen dënn yi da toog di ko dégg mooy zafir onk yoo xamante ak xuux yu dul jeex ñu koy tibbee ci seen dënn ya ndax tiit waaw allahu akbar waaw waliyasu billah noonu la de waaw jooy ya bari yuuxu yi bari dënn yu rëcc ya bari rëcc dee dee di foo amul dee foofu moo amul dee waaw allahu akbar kon nag mu ngi noonu de ñenn ñi ne mooy gis nga zafir mooy bu ñuy expier bu ñuy bu ñuy noy li ngay génn tellement affaire yi day metti ba gis nga ni ñuy noyee noonu foo toll di ko dégg ci safar wal iyaadu billah waaw waaye ah shahiq nag mooy bu ñu koy dugal mooy bu ñuy naan looy nooy noonu la da ngay génne di xëcc seenu xëcc ñu ne zafir mooy génne gi shahiq mooy dugal bu ci nekk am riir la boo xam ne da nga toog foo xamante ne ay bâche lañ defar bu war a am conférence jekki xaw ma lu technicien bi laal ba micro yi def benn fu bul boo xam ne tiit wa sa yi day bëgg bënn ñoom nag yi ñuy génne foofu di jaar bu ñu jóge seen bakkan yi te bu ñuy noyyi riir moom rek bu ñu ko dégguloo woon waa àddina ñoom ñëppay tax ndax ñàng wal iyaadu billah mooy li nga xam ne mooy zafirum wa shahiq loolu la am ca biir safara loolu rag loolam déet wallahi baabul xawfi ko <laughs> gaay wallahi bànneexu ñaari fan ak ñett ku mu jaral nag wallahi nga sacrifice nga sacrifier sa ëllëg mooy yow yow yow vraiment yow amoom xel